bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu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 di ko dimbali dimbanikoo ci dellusiwaat sunu waxtaanu fajar ci bi ñuy jàng te moo di aljaami'u fi sunani wal aadaabi wal li abi muhammadin abdillah ibn abi zaydin alqayrawaani almaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin tey mooy sunu jotaay juróom fukk di ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'aala mu wërsëgal ñu ak sellal suñuy bas-bas ak suñuy wax ak suñuy jëf war sagal nu ak dëggal ak nangu mbokk yi ñu ngi ci ba tey bunt bi ñu nekk rek te moo di saxal melakaani suñu borom tabaaraka wa taala yi mu indi woon ci texte wee di jàll ñu doon leeral lu aju ci melakaanu dikk ak ñëwam moom suñu borom jalla wa ala ñu war a itam di leeral li nga xam ne dafa sax ci melakaan yàlla tey ñu war a ñëw ci li nga xam ne mooy melakaanu jéggale sifatu almaghfira melakaanu jéggale mu doon ay melakaan yoo xam ne dafa sax ci sunu boroom jalla wa ala mooy sifatu almaghfira wal ghufran melakaanu jéggale loolu nag melakaan la yoo xam ne melokaan la woo xam ne dafay nekk di jëm ci ñaari xaaj day doon melokaan woo xam ne euh, maanaam day doon melokaanu jëmm ci benn côté waaye nekk melokaanu ay jëfam ndax bu ñu xoolee ne sunu borom tabaaraka taala musta dañ ji mën a jéggale loolu côté boobu dafay doon melokaanu jëmmam mooy sunu borom tabaaraka wa taala waaye bu ñu xoolee nag ci jéggale gi am gi mi am ak amaat kooku dafay nekk melakaanu jëfam te mooy isaalu maghfiratihi ila alladhi yughfar ila al-maghfur jéggale gi muy jéggale njéggalam ci mi jéggal loolu nekkut loo xam ne dafa am benn yoon jeex waaye dafa dafa dafa yaatu lool moo tax nekkut melakaanu jëmmam rek déedéet waaye dafay nekk itam melakaanu jëfam jalla wa ala kon borom bi tabaraka wa taala mustadan di mën a jéggale mustadan di mën a jéggale mustadan di ab jéggalaa kon kon melakaanu jëmmam la waaye yéggale ki muy yéggale jéggale jéggalam ci ki muy jéggal ak am gi muy am ak amaat loolu jëfam la melakaan bii nag te mooy jéggale dafa sax ci sunu borom tabaraka wa ci alxuraan ak sunna ndax dafa bokk ci ay turam mooy alxafuur ak alxafaar mooy jéggalaakoon bi ak suturalaakoon bi muuraakoonu yërmaande ji muuraakoonu sutura gi ki nga xamee ne mooy mooy muur ayib yi muuraakoonu ayib yi muuraakoonu ayib euh, moo tax almuallif alayhi raxmatu rabbil alamin lan la wax day wax ne euh, wa annahu yaji'u yawma al-qiyaamati ba'da ba'da an lam yakun jaa'iyan jaa'iyan wal malaku saffan saffan li'aaradi al-umami wa hisaabihaa wa 'uquubatihaa wa thawaabihaa fa yaghfiru liman yashaa'u mina al-mudhnibiina wa yu'adhibu minhum man yashaa'u. Sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala eh, maanaam moom sunu Boroom jalla wa 'alaa dafay jéggale dafay gaaral li nga xam ne moo di xeet yi dañ exposé ëllëg yawmal qiyaam borom bi tabaaraka wa dafay ñëw di gaaral xeet yi di leen exposé ngir lan day ñëw yawmal qiyaam ngir exposé maanaam ñu gaaral ko xeet yi ngir mu man leema mbugal man leema tuyaabaal allahu akbar loolu itam lu mot a bàyyi xel la su ko defee ñi nga xam ne dañoo doon ñoo xam ne ñu mat a leen suñ borom tabaaraka taala da leen di jéggal ñi nga xam ne dañoo mat a mbugal suñ borom tabaaraka taala itam da leen di mbugal moo tax sax foofa xam naa ne kii defaraat ah, li nga xam ne moo di table bi faaw mu jokkaale ci beneen melakaan te moo di sifatul machia sifat al machia mooy melakaani coobarewu moo tax ñaar yooyu la ñuy boole buñ ko mën a modifier léegi sax moo gën al maghfira googu ñu teg ci itam al daa bokk ci melakaan yi xam ne sax na ci alxuraan ak sunna mooy al maghfiratu machia ndax moom la muallif bi lënkale fii fa yaghfiru liman yasha'u minal muznibiin kon al-maghfira nañ ca tegaat al-mashi'a loolu itam ci melakaani suñu borom ba tabaaraka wa danañ ci ñëw waaye dañuy ñëw tey rek ci li nga xam ne moo di jéggale kon ëllëg yawmal qiyaama xeet yi suñu borom dañ da leen exposé dañ leen exposé ci suñu borom jalla wa ala ñu gaaral leen lañ bët seeni mbir ngir ñu buñ leen xoolee ba noppi ñe ci aajawoo ñu maanaam eh, buñ leen régler ba noppi gaaral leen régler leen lëñbët leen du ñëpp nag la ñuy lëñbët am na ñoo xam ne kenn du leen lëñbët waaye dañ leen di exposé rek wax leen li ñu def bàyyi leen ñu jàll leen nañ ci yàlla boole wala sax yàlla bu ñu kenn xisaab sax nag la ñuy ñaani borom bi la wa ala bokk ci ñi nga xam ne dañuy dugg àjjana kenn du leen xisaab waxuma laak nag bugal la ci tey kon ñooñu dañ leen di exposer buñ leen lañ bëtee régler leen ba noppi su boobaa ñu ci aajowoo ñu mbugal leen ñu mbugal leen ñu ci aajowoo ñu tuyaabal leen ñu tuyaabal leen moo tax bis bu mata bàyyi xel na moom yomal qiyaam moom yomal qiyaama su ko defee suñu borom day jéggale ku ko soob fa yaghfiru liman yashaa'u la wax day jéggal ku soob ci ñëy ña waaye tamit mën na cee mbugal ku soob ci ña bàkkaar woon Euh, kon lalay lay jàngal fii ci ne mu muallif bi asbata fi hada sifat almaghfirati wala sifatay almaghfirati wal mashia dafa saxal fii melakaanu jéggal ak coobareew moo tax faaw ñu booleew ko ci almaghfira nañu teg ci wetam almashia wal sifatul almaghfirati wal mashia borom bi tabaaraka day jéggale ku ko kon jéggale gi day day ci coobareem maanaam du caa génn doomu aadama ji rek mooy bëgg yàlla jéggal ko yàlla jéggal ko déedéet yàlla moo koy bëgg a jéggal ci coobareewam loolu lu jar bàyyi xel la dana ñëw ci al machia machiatullahi jalla wa ala danañ ci ñëw bu jeexalee ci al maghfira waaye kon fii dalay jàngal ci ne sunu borom tabaraka wa taala am na melakaanu jéggal moo tax ahlu sunnati wal jamaa ki nga xam ne dafa faatu nekk ab julit te amoon ay bàkkaar yu mag yum daan toggoo te jégg te te tuubu ko ànd ko yóbbaale kooka ahlu sunna wal jamaa kooku la ñuy wax moo di taxtal machia kooku day nekk ci ron coobare yu sunu borom tabaraka wa taala taxta machiatillahi jalla wa ala su ko soobee mu jéggal ko comme ni mu ko waxee ni fa yaghfiru liman yasha'u yani fa yaghfiru liman yasha'u min al-mudhnibin lii mooy pas-pas ahlu sunna wal jamaa bu ko soobee yàlla jéggal ko li awwali wahla nga xam ne du ko tàbbal sax sawar da koy rek bu ñëwee ak bàkkaar yu mag yem defoon yépp su ko soobee nag mu bëggal ko ci kemtulaayu bàkkaar yooyu nam tollu mu génn sawar dem àjjana loolu mooy pas-pas ahlu sunna wal jamaa moo ta gis nga mu muallif bi daf koo tënk ci almashia gis nga de mbugal gi da koo tënk ci almashia aha mbugalum yàlla ci way bàkkaaru ji way bàkkaar ki nga xam ne aji bàkkaaru la te nekkoon ab jullit kooku day nekk ci coobareem waaye kenn du wax ne mukk bu yóbbaale ay bàkkaar yu mag day sax sawara ba faaw comme ni ko al-Wa'idiyya di waxe mu dugal al-Mu'tazila mu dugal al-Khawarij wal-Mu'tazila ña jàpp ne ki def bàkkaar bu mag ba faatu kooka day tax sax sawara ba faw loola du pas-pas la boo xam ne pas-pasu biddaa la pas-pas bu bon la juyoon nag lool li nga xam ne moo di alquran ak sunna bu dee almu'tazila dañoo wax ne fii manzila bayna al manzilatayn fii manzila bayna al manzilatayn kooko bu defee bàkkaar bu mag safaatoogut fii ci àdduna nekkut ci ngëm yàlla waaye nekkul ji dem kéefar mi ngi nekk ci diggante bi moo tax ñu al alfasiq ab kàccoor la mu'min wala wala kaafir kenn xamul lu mu doon loola mooy bu dee fii ci àdduna waaye bu dee ci àllaaxira moom moo tax xawaarij yi moom amul séparation ak àllaaxira ci yem ki def bàkkaar mag tutubu ko ko génn na lislaam ndax dañuy wax ne al imaanu kullu la yatajazza idha dhahaba ba'duhu kullu ngëm yàlla mënut a def ay pàcc-pàcc lenn lu ci dem rek day yóbbaale lépp nasalullah alaafiya jiyoog ahlu sunna wal jamaa ñi jëpp ñi jàpp ñi gëm kufurun duna kufur nit ki mën naa def loo xam ne jëfi kéefër la wala pàcc la ci pàcc kéefër wala loo xam ne sa àggul foofa waaye du tax mu nekk bu yéefër lii mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa di wane seenu dégg teg si xóot gu xam ne xóot na ko ak leer gum leer ak dëppoogum dëppoog li nga xam ne mooy déggu as-saxaaba radiyallahu anhum wa ardaahum kon suñu borom tabaaraka wa taala ak jéggaleem mi ngi aju ci coobareew moom suñu borom tabaaraka wa taala mooy soob mooy xool ko soob mu jéggal ko mooy xool ko ko soobul mu ñàkk koo jéggal yàlla ñu yàlla jéggal suñu bàkkaar yëpp moo tax melakaan wi day jox jaam bi daf koy jox di ko may di ko jàppandalal li nga xam ne moo di gëm yàlla ak yaakaar ko ak njortam ci moom di dëgër jamono ju nekk yaakaaram ci yàlla jamono ju nekk du dagg ndax li fekk am na jaa buur boo xam ne ku ko jéggalu mu jéggal la jalla wa li fekk am na buur boo xamee ne sax mën na koo jéggal te du ko jéggalu sax nag léeg-léeg kooku la shakk ci ne sag yaakaar ci moom jamono ju nekk day dëgër te it doo masa naago ci li nga xam ne moo di yërmandeem borom bi jalla wa ala nee na qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'an innahu huwal ghafuurur rahiim allahu akbar ma bokk ci laayaat yi saxal melakaan yi yi bokk ci laayaat yi saxal melakaanu yërmande melakaanu jéggale borom bi jalla wa ala nee na yéen sama jaam yi ëppal ci seen bopp def ay bàkkaar yu jéggi dayo nee na ñooña yàlla lay waxal yàlla ñoom lay waxal gis nga da leen laafal ci boppam allahu akbar da leen sësale ci boppam xoolal loolu rek ànd ak ne ñi ngi def ay bakkaar yu mag ak ëppal ak jéggi waaye yaa ibaadi da leen yàlla wax allahu akbar yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim loolu nag idaafatu tashrif la laa idaafatu sifatin ila al mawsuuf ndax la ñuy laafal ci yàlla di ci yàlla ñaari xaaj la am na lu ñuy al dawaat wala al a'yaan wala bi am na bi ñuy tuddee idaafat al maani ay jëmm yoo xam ne dañ ko sosale ci yàlla laafale ko ci yàlla wala ay signification yoo xam ne dañ ko sosale ci yàlla bu dee ay jëmm lu mel ne nga ne ibadullah comme li yàlla wax fi yaa ibaadi yéen samay jaam lu mel ne naaqatullah naag ak yàlla lu mel ne kaabatullah kaab ak yàlla jëmm yooyu nga xam ne ay jëmm la yàlla sosale ci boppam laafal ko ci boppam loola pour teral pour teral jëmm yooyu la bul teral jëmm yooyu la waaye tekkiwul ci ni mukk melakaani suñu borom la tabaaraka wa ta'ala ko lu mel ne fii zill fii zillihi yawma laa zilla illaa zillu xam nga ker moom jëmm la kon kooku day day doon loo xamee ne melakaanu du nekk melakaanam waaye pour yooyu ay jëmm lañ yoo xam ne yàlla lay laafal ci boppam ngir teral leen. am na nag beneen leneen beneen xaaj mooy lu ñuy laafal ci yàlla te doon loo xam ne ay signification la maanaam nekkul jëmm. ay maanaa la ay wund la loola bu ko yàlla laafalee boppam pour loolu melakaanu la lu mel ne aynullah yàlla lu mel ne na waxi sunu borom lu mel ne sam'ullah déggu yàlla hmm? loola melakaan melakaanu jëmmam la sunu borom jalla wa ala loolu la boog la ñuy wax kon fii yàlla daa wax ay jaamam ne leen bu leen naagoo ci yërmande yàlla allahu akbar rahmatillah gis nga foofu raxma gi da koo laafal boppam ndax yërmaandeem ndax melakaanam la inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allahu akbar yàlla day jéggale bàkkaar yépp kon yaghfiru kooku fi'al la sifa fi'liya la gis nga day jéggale ishtuqqat minha yani minhu sifat al-maghfira yàlla day jéggale yàlla day jéggale bàkkaar yépp jami'an allahu akbar jami'an da koo feddali bàkkaar yëpp la yàlla jéggal jalla wa ala foofa kon la lañ fiy déggee kon suñ boroom kon am na melakaanu yërmande ginnaaw day jéggale ginnaaw day jéggale moom sunu boroom tabaraka wa kon dañ ciy génnee daa yor melakaanu yërmande daa yor melakaanu jéggale moo tax muy jéggale foofa indi na fi lan indi na fi jëf ji te mooy yaghfiru dhunuba jami'an ñu mën caa jëlee lan ñu mën caa jëlee lan li nga xam ne moo di sifatul maghfira wal ghufran mooy malakaanu jéggal yému ca mu indi tur yi mooy innahu huwal ghafurur rahim allahu akbar ndaxte moom sunu borom tabaaraka wa taala moom rek mooy ki nga xam ne mooy jéggalaa kon bi nga xam ne ak jéggaleem bu amee rek day mat sëkk melakaanuy jéggale nim nekkee ci yàlla kooku ci yàlla képp la yam du ko jéggi arrahim nekk ab yërëmaa kon moo tax booy jàng balaaxa dañ naan la al musnad wal musnad ilayhi buñ fa jaareele damir loolu la muy tekki mooy lan mooy alxasru xam ngeen ni borom bi jalla wa ala dafa wax ne innahu huwa al ghafuru moom yàlla moom rekk mooy jéggalaa kon bi li tax mu ne moom rekk mooy jéggalaa kon bi mooy maani yi nekk ci ak jéggaleem nekkul ci keneen nekkul ci leneen kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala kon alxafuuru googu tur la ci yàlla tuur nag dañ ci xare li nga xam ne moo di melakaan te mooy sifat alxufraan wal maghfira moo tax sunu borom tabaraka wa taala melakaan yi sax ci moom ak tur yi yi munu cee ñàkk faaw da ngay gëm tur wi gëm àtte bi ci tege waaye gëm itam li nga xamee ne si nii mooy lan Euh, jeexit bi wala jeexit yi tege ci tur wi su fekkee day jéggi de koy jéggi dem feneen waaye jëm gëm àtte bi dangay gëm tur wi tur yàlla ki melakaanam yi munu cee ñàkk da ngay gëm tur wi gëm àtte bi nga xam ne moom la moo tekk mu nekk ci tur yi waaye jeexit yi nga xam ne tur yi def koo làmboo su fekkee day jéggi yàlla wala daf koy jéggi dem feneen ci misaal al yàlla tur yàlla la jéggalaakoon bi yàlla ñu jéggal ko daa war nga gëm tur wi waaye gëm àtte bi nga xam ne moom la tur wi làmboo te mooy lan te mooy jéggale gi muy jéggale ginnaaw ab jéggalaakoon la kon faaw day jéggale àtte bi tur wi mooy lan mooy yàlla day jéggale allahu akbar loolu mënta ñàkk mooy suñu borom tabaaraka wa taala maanaam Euh, atte bi sax wala nga wax ne jeexit bi mooy suñu borom tabaaraka taala tur woowu dañuy dañuy lan dañ ciy xare yi nga xam ne moo di melakaanu jéggale faaw da ngay gëmaale melakaanu wi tur wi làmboo su ko defee atte bi doon a ñëw mooy jeexit yi te mooy yeggale gi muy yeggale yërmande ginnaaw moom yàlla jéggalaa kon la te yor na melakaanu yërmande kon atte bi ak meññeen bi ta mooy lan jeexit yi te mooy jéggale gi muy jéggale yàlla ñu yàlla jéggal kon lii dafa bokk ci yi nga xam ne jaam bi daf ko war a gëm suñ borom saxal ko fii moo tax suñ boroom jalla wa ala nee na inna allaha borom bi ku tedd la jéggalaa kon la waxaan ne ala huwa azizul ghafar ala huwa al azizul mooy aji tedd ji ah di jéggalaa bi mooy borom bi kenn da ko munta not mooy ki not lépp mooy ki tedd kenn mënu koo forcer ànd ak loolu lépp nag mooy jéggal waaye jéggal gi tey tegee ci nam ko bëgge moom waaye kenn du ko forcer ci leen loolu jar ba loolu jar bàyyi xel la borom bi jalla wa ala nee na inna rabbaka ladu maghfiratin ladu maghfiratin wa du iqaabin alim yàlla ab jéggalaa kon la waaye jéggal gi da tege ci ña ko yelloo waaye borom mbugal la itam de te mbugal la de allahu akbar loolu itam jar na bàyyi xel bu baax a baax bi day boole foofu diggante yaakaar yàlla ak ragal ko du yaakaar yàlla ba jàpp ne moom daal moom eh, lu kon neex def déedéet waaye day xalaataale ne yàlla am mbugalaa kon la de ba tax nag mu ragal ko yàlla yàlla day mbugale boog lay wax ba tax mu ragal ko du sukkandiku ca turwale rek te mooy jéggalaa ba tax yàlla lay tere mu di ko def waaye du sukkandiku ci ne yàlla day mbugal rek ba tax daanaka du jéggalu wala daanaka sax du yaakaar sunu borom tabax taala day boole ñaar yépp gis nga ladu maghfira foofu moom melakaan wi ñëw indi na ko boroom jéggal la kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax moo tax ci xadis abi hurayra ah, xadis bi ñëw ci muslim kon alquran dafa saxal ne yàlla a na melakaanu jéggale comme ni ko sunna itam saxale xadisu muslim xadis abi hurayra radiyallahu anhu saxiixu muslim suñu boroom tabaaraka wa taala ne bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa ne di wax leen dégg nañ te topp xufraanaka sa njëgal la ñuy sàkku rabbana wa ilaykal masir yow suñu borom mujjuwaay bi ci yow la jëm mu ne borom bi ne xad fa'alt def naa loolu kon li dee mel ne yàlla da ko teg ba noppi teg na ko maanaam ku ko ñaan yàlla nangul la xadiis abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu min ci as-sahihayn yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo xamal lan lay wax ci biir julleem ko allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim gis nga yow suñu borom man tooñ naa sama bopp tooñ gu gu bari te it kenn mënut a jégalee bàkkaar ku dul yow fii dañ fii dañ fii xamee ne ñay wax naan diw sangam damaa bëgg mu raxasal ma samay bàkkaar waaye damaa bëgg mu fat ma damaa bëgg mu defar ma li nekk ci man lépp mu dindi ko loolu la chàkk ci bokkaale yi gën a rëy xeeti bokkaale yi ci la bokk doomu aadama mënut a raxas ay bàkkaar yàlla rek mooy raxas ay bàkkaar loolu jar a xel kon yàggal yàlla nga ma jéggal jéggal gu nekk ci yow faghfir li maghfiratan gu juge gu bawoo fi yow te nga yërëm ma ndax kat yow yaay jéggalaa kon du yërëmaa kon bi foofu ñaan gi dajale na melakaan yi tamit maghfira wi waaye dajale dajale itam tuur wi eh, maanaam indi na jëf ji tamit al maghfir li yàlla nga ma jéggal indi itam li nga xam ne moo di melakaan wi ndax yàlla mooy yaghfir wala yaghfiru dhunuba indi na fi'l bi te mooy yaghfiru indi na lism bi wala sifa bi te mooy maghfira indi na li nga xam ne mooy lan mooy lism bi te mooy euh, al al ghafur kon loolu lu la moo tax kon loolu dafa sax ci alquran sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax al imam ibnu ci tafsiru gharib al quran min sifatihi al ghafur léegi nag sax ci asmaa la ay turam la xam naa al-maghfira la bëgg a wax wa huwa min qawlika ghafartu shay'a idha ghattaytahu kama yuqalu kafartuhu idha ghattaytahu wa yuqalu kadha aghfaru min kadha ay astar daa bokk ci ay melakaanam mooy tur wi nga xamee ne mooy al-Ghafuur loolu tur la sax nag waaye daa bokk ci melakaan yi jëlee ci ay turam moo di al-Ghufraan mooy jéggale ghafartu shay'a buñ ko waxee mooy ghattaytuhu mooy muur waaw muuree dara ne lii moo gën a moo gën a nëbb lii moo gën a muur lii mooy moo gën a nëbb kon alxafuur la muy tekki fii la ma ko wax ne moo di at-taghtiya mooy muur dara allahu akbar mooy suñu borom lii nekk ci yow daf xeeti bàkkaar daf koy suturaal mu jeex muur na ko léegi nekkatul ci yow allahu akbar loolu moom la wax moo tax kadhalika az ci tafsiru asmaillahi alxusna day wax ne alxafaar aslu alxafri fi lkalaami assatru wattaxdiya nee na alxafaar dam koy firi daa wax ne lay cosaan ci alxafru ay wax mooy nëbbu dara maanaam bu ñuy wax alxafru la cay cosaan moo di nëbbu ko ak muur ko bu ñu waxee asbigh thawbaka fa huwa aghfaru lil wasakhi ay ahmalu lahu wa astar bu ñu waxee ne cuubal sa sa yére bii moo gën a mën a tilim mooy aghfaru mooy ahmalu wa astar boo ko gën a mën a muur wa ma'na al-ghafri fi llahi subhanahu huwa huwa alladhi yasturu yasturu yani sunu yasturu dhunuba ibadihi wa yu'azzimu yani wala wa yughattihim bi satriha az-Zajjaj ci tafsir asma'illahi al-husna day wax ne suñ borom tabaaraka taala bu ñu waxee ne alxafru ci ci yàlla mooy jéggale nee na mooy kii muur kii nëbbu bàkkaari ay jaamam di ko muur ci suturaal ko ba kenn du ko xam allahu akbar moo tax jaam bi jamono ju nekk day jéggalu yàlla waaye war naa góorgóor itam bu demee ba yàlla na toog ak mooy yàlla mu fexe ba di ko bañ di fésal jaamu yàlla yi mooy yàlla yi daa bokk bokk na ci jégën a rëy itam moo di maanaam di ko fésal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee sama xeet yëpp mën na leen a jégal ba mu des ñiy fésal ay bàkkaar te la nga dégg jigéen gu taxaw naan euh, meesu gi may meesu ak xeesal gi may xeesal loolu da loolu loolu yàllaa ko namm ci man jeex na dara ñekku ci dañ bàyyi li ñuy def parce que loola mënuma ci woon dara ginnaaw loolu yàlla namm ci man loolu nag mooy li gën a rafet ci man gis nga de wallahi dégg naa jigéen ñi koy wax ci réseaux sociaux yi loolu lu kenn xamul lu mu doon la ak ñi naan sàngara di màndi fo nekk ñu dugg ak ñay tox di fésal di tox nit ñi di jàkkaarloog ñoom ñay jaay seen bopp nasalullah al afiya hmm? kenn xamulum ak ñay def musique góor ñeeg jigéen ñi ànd ak jigéen ju leen dëgganut ngay dox ci mbedd Sénégal yi gis ñaari way ñaari góor jigéen yoo xam ne xaaju ñoo nekk ay way day jante naan lu di def di def leen neex ci kanamu nit ñi hmm? kanamu nit ñi loolu kenn xamul lu mu doon di lëngal di lëngoog lu nekk ñu dugg ca rawatina nag élèves yi nga xam ne daanaka ñoom dañoo wow bët lool lu leen neex def ndax loolu mooy ubbi buntu njaaloo di di ubbi buntu ñàkk kersa waaye di ubbi buntu li nga xamee ne si nii moo di bañ a am benn maîtrise loolu musiba la ma dama tëndiku la góor ak jigéen dañ leen war di leen séparer dañ leen war di leen fañ nekk ba wuute bokk sax nag. loolu mat a bàyyi xel la euh, moo tax loola suñu borom tabaaraka wa taala loola moo tax nag moo tax ci beneen bërëb sax day wax ne al-Ghafuuru faul la dafa tëggoo faul mooy yaani siix siixul mubaalaga siixatul mubaalaga la mi ngi bàyyi ko ci ghafartu shay'a idha satartahu faulun mawdu'un lil mubaalaga wa kadhalika fa'al xafaar ñëw na xafuur yi tam ñëw na su boobaa loola dañ ko teg pour ak jéggaleem dafa doon loo xam ne lu jot la waaw dafa doon loo xamee ne si nii lu jot sëkk la xasee ba jéggale rek jeex na moo tax jéggalu mënu fee jug looloo tax def ay bàkkaar mënu fee jug ndax sunu Boroom tabaaraka wa taala jéggalu ci jaamu yàlla yi la bokk faaw nit ñi jéggalu moo tax bu bindee leen noo xamee ne mënuñoo ñàkk a def bàkkaar waaye bu mu nekk aaday doomu aadama ji bu mu nekk aadaam man na ko tey sax def ko nag mën naa tey def bàkkaar loolu jar a bàyyi xel la waaye tey kooku day doon loo xamee ne si nii du du loo xamee ne aadaam la waaye léeg-léeg seytaane man ko moo tax sax loolu léeg njuumte lañ koy jàppee ta lañ koy jàppe moo tax az-Zajjaaji loolu lay wax nee na Gafuur nu ma la ko tuddee rek daa bokk ci teggiin yi nga xamee ne dañ koy utiliser mu doon loo xam ne dañuy wax wax liñ ci jublu mooy wax mooy maanaa bi la wax day doon lu nekk lu mat sëkk loo xam ne lu jotal la suñ boroom xafuur la ndax mooy def loolu ci ay jaamam di ko def ak defaat ci anam goo xam ne kenn mënu koo takk li annahu yaf'alu dhalika li ibadihi marratan ba'da marra ila ila ma la yuhsa moo tax melakaan wi dafa ñëw ci